bokk na ba léegi ci liñ ci jànge ci qissatu waa Qurayza bi muy ah qissa saxaaba yi julli ji nga xam ne ci la leen yonent bi alayhi salaatu wax ne laa yusalliyanna ahadukum al-asra illaa bi bani qurayza bu kenn ci yéen julli tàkkusaan lu dul ca e, banu qurayza ñii nii julli ci yoon bi ba tàkkusaan jotee ñu ne yeneen mi alei satu jubluwu ci woon lool waaye li mu ci jubluwoon woon mooy ne nañu gaaw am ñu ne déedéet déedéet déedéet li mu wax dafa leer li mu ci li mu ñu wax dafa leer loolu moom dafa leer li mu ñu wax dafa leer du ñu julli kon fekk ak gu ñu Banu Qurayza ah ñoom ñu daldi julli julliwuñ ba fi nga xamante ne nii mooy ba ñu àggee banu Qurayza léegi nag loolu muy muy xew-xew bu rëy xew-xew bu rëy boo xamante ne nii ak a bari boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal li ciy wax wax yu bari euh, mooy nag masala mi kenn du ko traité ndax lool am na ñu koy wax mais du foofu la féete mooy ana kan moo gën a juble est-ce que ana moo gën a jubli mu def est-ce que ki gën a juble mooy ñi julli ba waxtu wi jotee malgré liñ leen bu leen julli tàkkusaan lu dul Banu Qurayza wala ñi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ba àgg ba guddi jot ñu àgg guddi jot ñu door ko ñu dóoru julli tàkkusaan julli yi ci tegu mooy ne du noonu lañ koy traité ndax yonent bale saar-saam gisoon nañ ne ŋàññul kenn ci ñenn ci kenn ci ñi def noonu eh, waaye nag am nañu koy traité moo tax imaam al al al al al al al mu ne waqad ixtalafa al-ulamaa fi al-musiibi min as-saxaaba yawma'id man huwa mu ne de ci al-bidaaya wa nihaaya mu ne boroom xam-xam yi dañu wute rahmatullah alayhim ci ana kan mooy ki daj dëgg bi keroog ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñi julli ba tàkkusaan jotee wala ñi ko julli bien après mu ne balil ijmaa'u binaaw bi mu posé question boobu ala anna kullan min al fariqayn ma'jurun wa ma'zur ghayru mu'annafin mu ne ginnaaw lii nag wute bii mooy ginnaaw bi nga xamante ne ni dëppoo consensus communautaire ci boroom xam-xam yépp que ñaari kuréel yi ñoom ñaar ñépp la suñu boroom di fay ku ci nekk tamit mooy ji loo lu lu ñi jàpp ne njuumte la rek wala bokk amaana bee moo gën maazuur lool buur yàlla daal dina koy pardonner te kenn ghayra te kenn dugg leen kenn critiqué leen léegi nag bu loolu leeree mooy ne ñoom ñépp daj yoon waaye kan moo gën a daj nag ndax lii day lii day teg ay masala yu bari ci cay dugg ndax ittihaad zamanu rasul mooy di euh, effort d'interprétation jamono yonent bi aleyhi salaatu muy tukkee ci saxaaba yi est-ce mën naa ne wala déet loolu masala la loolu masala la muy génn ci lii waaye tamit li yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax idha ijtahada al fa asaaba fa lahu ajraan wa idha moom alayhi salaatu salaam mu ne boroom xam-xam bi àttekat bi nga xam ne du amateur lu mu jàng la boroom xam-xam bi bu ñu ko laajee ci masala wala aji àtte ji mu àtte selon li mu xam ci diine dëppook njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu mu daj dëpp gi mu daj dë dëgg gi kooku dina am ñaari yool yoolu effort d'interprétation bi mu def ak yoolu le fait que li ak li mu àtte looloo dëppook li yàlla wax ak li yonent bi aleyhi salaatu am keneen koo xamante ne nii moom dafa def lool am na capacité yi mais mu def ittihaad waaye nag mu juum fa axta mu ne kooku dina am benn benn pay kon xam nañ ne kon ijtihaad bu amee am na koo xam ne moom moo jot dëkk yi loolu moo tax masala loolu loolu ngandi ngandi kii la yoo xam ne euh, euh, euh, Cheikh Omar al-Fouti Tall radiyallahu ta'ala anhu ci Rimah daal dina ko fay traité daal di ko fay yaatal moom Cheikh al Hadji Omar alayhi ridwanullah yaatal na ko foofu vraiment ci septième bunt bi euh, ak jàpp ci huitième bi loolu lépp yaatal na fa loolu noonu muy masala yii nii ci rimaaxu rimaax bi nga xamante ne mooy téereem bu siiw boobu léegi euh, euh, lu ma doon waxati sax kon mooy ijtihaad lool la même bu dee ñoom ñaar ñépp am pay mais kan ki ëpp yool mooy ki nga xam ne moo jot dëgg ji léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi daal loolu mooy tegtalu bokk na ci tegtalu liy xew ci ci madahibul arbaa yi mooy lii nii xewoon ci diggante saxaaba yi benn texte bu yonent bi alei saatu salaam wax mais dégg ni wuute waaw pourtant texte bi nii nii ci biti danga naan leer na mais bu leere woon noonu du am wute bu kenn julli ci yéen tàkkusaan lu dul mu àgg Banu Qurayza ñiy dégg ci ne loolu day wane ne dañoo mooy nañu gaaw la ci du teg la ci jublu tekkiwul ne bu ñu julli dabee ci yoon wi duñu ko julli ñeneen ñi mukk ñu jël ko à la lettre mooy nañu duñu def bu ñu julli fenn ci yoon wi dul bu ñu àggee foofu léegi nag boroom xam-xam yi ne mu ne fa qaalat moom imaam al-Hafiz ibn Kathir ci al-Bidaya wa an-Nihaya mu ne fa qaalat ta'ifatun min al-ulama mu ne benn mbooloo ci boroom xam-xam yi mu ne ñu ne alladhina axxaru as-salata yawma idhin an waqtiha al-muqaddari laha hatta sallawha fi bani Qurayza humul musibun am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ñu ne ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñàkk julli ba tàkkusaan jotee yéexe ko ba ni ñuy àggee Banu Qurayza mu fekk waxtu wi ko suñu boroom nattale deg ko ci ñu war joo julli tàkkusaan weesu ñu door koo julli ca Banu Qurayza ñooñu ñooy ñi dab ñooy ñi daj dëgg ji am na loolu ci boroom xam-xam yi ñu wax loolu ñu ne leen waa léegi fu ngeen ko teg ñu ne li ann amrahum yawma idin bi taxiiri salaati xaas fa yuqaddamu ala umumi al amri biha fi waqtiha al muqaddari laha shar'an mu ne ñoom ñu ne li tax ah, ci usul daa am lu ñuy wax al aam ak al xaas al am mooy texte boo xam ne dafa général mooy alxuraan la ayat alxuraan la wala xadiis la boo xam ne dafa général mooy ne mutlaq la am loo xam ne nag dafa ñëw di particulariser lu général loolu ñu ne ndigal bi yonent bi aley saab wax bu kenn julli tàkkusaan lu dul ci Bani ba loolu ndigal lu jag loola lu particularisé la ndigal li nga xam ne moom la suñu boroom waxoon ne inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquuta ñu ne aaya bi loolu mu waxoon dafa général mooy ne julli tisbaar tàkkusaan timis gee fajar dafa nekk ci way ngëm yàlla ñi loo xam ne suñu boroom da koo utal waxtu yoo xam ne ci lañu koy defe ca xadiisu Jibril ba bam ñëwee jullil ko ñaari fan yi sabihatul isra ci suba isra wal mi'raj mu ne ko yaa Muhammadu bayna haadayn waqt haadayn al waqt mu jullil ko tisbaar tey ci heure bu njëkk bi sa suba nga bu julil ko ca heure bu mujj ga defalaat ko noonu tisbaar ak tàkk tàkkusaan ak yi ci tegu ne ko yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam diggante démb ak tey heure yooyu ma foofu mooy waxtu wi ñu ne loolu noonu ndigal la lu général alors que ndigal lii dafa ñëw particularisé lële ndax yonent ci alayhi salaatu wasalaam bi mu leen naan bu leen julli tàkkusaan lu dul ngeen julli ko ci Banu Qurayza moom moo leen jàngal ne leen dee leen julli tàkkusaan ci waxtu wi wii wala non si moo leen ko digal digal ñu ko ñun ñépp mais moom mi digle loolu toxal nga xam ne moo ko digle jële ko ci boroomam moom moo leen digalaat ne leen tay bu kenn julli lu dul te waa Banu Qurayza kon loolu mu nekk loo xam ne xaasal moo xam ne day ñëw di tëkk li nga xam ne mooy digal lu joyal loolu lu général loolu ñu ne kon loolu mooy li gën a dëgg ana moo wax loolu bokk na ci ñu wax wax ji mel nii ni ñi ñooy ñi julliwul ñi yéex a julli bi ba guddi nga bañ àggee Banu Qurayza ki ci gën a siiw mooy imaam Abu Ibn Hazm Abu Muhammad Ibn Hazm al-Zahiri te loolu moom waru la bett kenn ndax Zahiri la Zahiri mooy ci moom ñoom ñoom ci kaw texte yi ni texte yi ñëwee noonu lañ koy jàpp moo tax mu wax ci mu ne imaam alxaafiz ibn kathir mu ne fii kitaabihi siira ci téereem bi def ci assiira ndax bind na te kii moom imaam euh, ibn hazm tudde ko jawaami'u siira boo xam ne moom lay ci siira yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne lii la fa wax moom imaam abu muhammad ibn hazm rahmatullah alayhi mu ne wa alima allahu anna law kunna hunaaka lam nu al-asra illa fi bani Qurayza walaw ba'da ayyaamin <laughs> mu ne moom bi mu ëndee kii ba pare moom dafa nootal ne ñi ñi julli bien après ñoo ñi gën a mu ne wa alima buur yàlla de xam na ci ñun ci ñun imaam Ibn Hazm xam na ci man kene wallaahi gis nga bu ñu newoon foofu bu doon fekke nañ ci saxaaba yooyu ñu nga fa woon man Ibn Hazm duma julli tàkkusaan lu dul Banu Qurayza même bu dee ne yoon wi ay fan laa fa def duma julli fekk ak guma fa duma julli loolu moom buur yàlla xam na ko ci man moo tax imaam al-Hafiz ibn Kathir wa ne wa hadha al-qawl minhu maashin ala qa'idatihi al-asliya fi al-akhdh bi-dhahir mu ne lii mooy li ma wax sànk rek ne loolu warula bette ndax ñoom moom zahiri la ñoom ci biti wax yi lañuy jàpp moo tax mu ne moom waxam jii nii day dox day topp li nga xam ne mooy réglam bi nga xam ne cosaan la ci moom ñu xam ko mooy ne al axdu bi zahir ñoom moom moo tax ñu tuddaloon noonu zahiri yi taalibe imam Daawud yi al zahiri yi ñoom li feeñ ci biti rek lañuy jël comme que wax ji moom littéralement li wax mooy bu kenn julli tàkkusaan lu dul Banu Qurayza mu ne même bu doon ay fan fan la après àgguma Banu Qurayza du ma julli léegi mu am mu ne wa qaala ta'ifatun ukhra min al-ulama am ñeneen ci boroom xam-xam yi ñu ne bal alladhina sallaw as-salata fi waqtiha lamma adrakathum wa hum fi masirihim humul musibun mu am beneen kuréel ci boroom xam-xam yi ñu ne non ñi nga xam ne ñoo julli ba waxtu julli jotee dab leen ci yoon wi ñooñu ñooy ñi nga xam ne nag ñoo daj dëgg ji ñoom ñépp la yàllay fay mais comme li ma la sànk ci mujtahid yi mooy dañoo wute idha ijtahada al-hakimu fa asaaba ak idha ijtahada al-hakimu fa axta'a boobu yeneen ci ma lay saab saab wax kon lool la léegi nag ñeneen ñi ne ñi nga xam ne ñoo daj dëgg bi ñoo daj dëgg ji mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo julli ñoom ñoo julli ba waxtu wa waaw te yéexewuñu ko ah ñu ne waa léegi yéen moom lool fu ngeen ko teg ñu ne li annahum fahimu anna al muraada innama huwa ta'jilu sayri ila bani qurayza la ta'xiru salaa fa alimu bi muqtada al adillati dalla ala afdaliyati lsalaati fi awali waqtiha maa fahmihim an lshaarici maa araad wa lihaada lam yuannifuhum walam yamuruhum walam yamuruhum bi icaadati lsalaa fi waqtiha alladi xawwilat ilayhi yowma id mu ne ñoom ñu ne ndax li tax mooy ne ñoom dañoo comprendre que ni objectif namm namm bi yonent mi aleyhi salaatu salaam ci wax ji mooy ñu gaawe seen dox bi jëm ca Banu Qurayza ñu gaawe waaye ñu comprendre ne yonent mi aleyhi salaatu jubluwu ci mukk këne nañu bañ a julli bu waxtu yu jotee dab nañu bañ a julli ak ñu man di dem mu ne déedéet ñuy comprendre lii ñoom ñooy ñi nga xam ne lool la ndax la ba pare ñu boole ko lool lan lañ ko xame li nga xamante ne tegtal yi nga xam ne ñooy wane ngëneelu julli ci waxtu li ci yonente bi alei soññ yëpp ak alxuraan soññ yëpp yooyu yëpp day wane ne loolu mooy li nga xam ne mooy lu gën ba pare mooy ñoom dañoo doxal ñoom ñu ne ndax dañoo doxal ñaar yi mooy gaawe nañu doxal ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais it bàyyiwuñ julli bi nga xamante ne nii mooy julli tàkkusaan yi nga xam ne moo jotoon ñu boole ñaar yépp ñooñu kon ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi daj li nga xam ne mooy dëgg ji selon looloo tax ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam digalaat leen ne leen yéen leen ndax xanaa déggu ngeen li ma leen waxoon julliwaat leen voilà ah léegi loolu la imaam alxaafiz ibn kasiir daldi indi ci albidaaya wan nihaaya waaye ñun moom dañuy wax leneen mooy ne dëgg la dañuy wax leneen mooy ne ndax diw ku nekk ci ñoom asaaba ku nekk ci ñoom moo daj dëgg ci ndax la ndax ku nekk ci ñoom dangaa ànd ak texte bi texte yi la ne woon julli lii la ki joxe texte yooyu moo leen ne bu leen julli léegi nag ku jàpp ci lii asopt ku jàpp ci lee asopta mooy ne ñun loolu la wax ñoom ñépp a ci yem ñoom ñépp booloo tax yonent mi alei saatu salaam yemale même yi ci la leen yemale amul kenn koo xam ne dana ko yow yaa yor dëgg ji yow mi ci des baax na waaye nag yoroo dëgg ji déedéet léegi buñ paree foofu ba léegi ci xew-xew bi ndax aka bari njàngale comme li ma la waxoon léegi mooy bala ma koo fàtte masala mi nga waxoon sànq masalaam est-ce que ay saxaaba man nañu man nañu di def ijtihaad ci jamono yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam masala mii nag dañ koy traité noonu mais xam nga ne existeetul existeetul ndax yonent bi alayhi salaatu salaam génn na àddina mooy jamono ji yonent bi alayhi salaatu salaam di dund ci àddina bi comme ni mu ci newe woon amoon këram ñu xam ne fee la dëkk di ko gis ànd ak moom di kii ak yooyu est-ce que jamono jooju noonu est-ce que saxaaba yi mën nañ cee def ijtihaad mooy masala ñëw masala ñëw ñoom ñu ci joxe effort d'interprétation di ko ci def dañ naan la loolu mën naa ne loolu mën naa ne te li koy wane mooy lii xam nga lii mënoon nga ne mënoon nañ ne nañu jël benn fas yónni kenn ci ñun mu dem walla ñaar ñu dem ci yonent mi alei satu salaam laaj ko ne ko est-ce que bu julli jotee dañuy julli walla déet mais non dañoo def lii ñu def bu dul ijtihaad mooy la mooy c'est possible waaye nag bu ñu juumee yonent bi aleyhi salaam du leen conforter ci njuum goog da leen di corriger fii nag comme que juumuñu moo tax corrigé wu ci kenn kenn juumul gis nga loolu tamit dañ ciy gis dañ ciy jële leneen muy mazahibul ulama yi muy ngiiru boroom xam-xam yi mooy ne nit moo tax mazhab yi euh, loolu moom bon peut-être nu ma diggee dara loolu lu jar a def la mooy comme ni ñu def siira bi nii madhab bi yi yoo xam ne du ñëw pour résumer noonu mu jeex mais yaatal al madahibul arbaa kuur ay jataay yoo xam ne lool kese la al madahibul arbaa lay tudd nga xam ne dañuy commencer ci seen njiit di seen mag jiitu leen ci mbir mi di madhabu imam Abu Hanifa nga jël la premièrement mazhab mooy lan mmh. ak lan mooy cosaanam ci diine ndax mmh. ndax l'islam looy wax utal ko cosaan ci diine ba pare bu amul cosaan jarul ngay continuer dangay ngay sonal sa bopp mmh. lan mooy seen cosaan ci diine est-ce que lu mel noonu mas naa xew jamonoy saxaaba yi jamonoy yonent bi alayhi salaam est-ce que jamonoy taabi'iin yi ainsi de suite ba pare nga ñëw historique fan la madhabu madahib yooyu noonu ñeent yooyu fan la bu nekk jóge ak lan mooy seen usul lan mooy seen seen piliers yi nga xam ne moom lañuy ñuy doxe moom lañuy ñuy génnee àtte yi ana ci fan lañ koy teg ak fan mooy seeni rootuwaay ak ñan ñooy téere yi nga xam ne ñooy référence yu mag yi ci madhab boobu ñan mooy ñi nga xam ne ñooy figure yi gën a mag ci ñoom nga xam ne ñoom bu ñu waxee ñu xam ne ñii moom seen wax kenn du ko delloo ginnaaw ak seen histoire mazhab bi nan la deme ila yawmina hada nga jàpp mazhab bu nekk figure yooyu ku nekk nga defal ko tarjama yu mag yooyu ci mazahib bi nga defal ko tarjama liggéey bi mu def ci mazhab boobu ak ngir l'islam bi d'une façon générale ak yooyu yépp nga dugg mazhab bu nekk nga def ko loolu loolu surtout ñun réewu wolof dañoo soxla loolu ñun moom sa c'est une nécessité c'est une ndax fekk loolu am na yenn wuute yenn ñàkk a supporter sa mbokk jullit yi xew mooy man dama waxe réew wolof ndax ñoom laa gin a xam mais yàlla xam na ne tamit xew na feneen mais bu ko defee dinañu tolé dinañu gën a tolérant nga gis mazhab yooyu ndekete yooyu yépp min mishkatin wahida waaw ñoo bokk niche bu ñu fëlle bu ñu génn bu ñu balle bu ñu génne loolu lu am solo la affaire boobu noonu ah bu yàlla dogalee de insha allah xaw ma ndax man dinaa ko defam walla dinaa am jotam walla dinaa ko man walla xaw ma loolu xaw ma mais bu yàlla defoon de ba ma koy def nii ak tamit ku koy def tërali ko nii boo ko defee wallahi di nga liggéeyal ummatu seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam loo xamante ne nii def ko te yàlla tax o oh, li ngay faj ñaata wuute ñaata mbañante ñaata yàq diggante ngay ngay defar waaye nga dundalaat yooyu noonu ci réew yi nga xam ne dañ faa tumuranke lool waaw xam ne ñooñu ñooñu ay biddiw lañu newuñ ci garab gi weesu nañu garab yii ay biddiw lañu yu nekk ca njombaxtalu asamaan waaw ñu nga ca suraya ñoom newuñ taxta sara mukku loolu loolu ah bu ko yàlla defee de insha bu ñu amee jotam ak yooyu yépp amaana ñu def ko bu dee mën nañu ko bu dee jot gi tamit mën nañu ko ak fekke geeg tal wa ma zalika ala bi aziz mooy kon ittihaad ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak tamit loolu dafa mënoon a ne da nekk te moom la saxaaba yi radiyallahu anhum def fii waaye Seydina Omar ibn al yónni nañ ko ak Seydina kii Ammar li ko Seydina Ammar doon xadis mu sax imaam Muslim ci wàllu tiim mais bañ demee liñ def ijtihaad la Seydina Ammar dane man dafa def qiyaas comme que ku ku ku ku ku njàppam toj da ngay def da ngay tiim amoo ndox li ngay def mooy da ngay tiim sa xar kanam ngay ngay li ngeen wax tiim ak say loxo mu jeex léegi moom mu ñu ñu yónni yonent ma lay saar yónni leen moom mu daal di gént ni mu def moom Seydina Omar àndoon moom mu bërëngu ci suuf si ne comme que ku ku ku ku ku njàppam lu toj euh, euh, euh, ku njàppam toj te muy nja toj lu ndaw li ne li lay def kon bu mag bi comme que lii dafa gént ci voyage bi mel ni da sëy ba man yoom génn loolu mooy toj gu mag gi mu bërëmu ci suuf si Seydina Omar moom deful dara ndax moom comme amu ci dara defu ci dara mu dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu ne ko lii leen mun reetaan ko ne ko innama kaana yakfiika an taqula bi yadayka hakada wa hakada mu ne ko reetaan ko ne ko yemoon doyoon na rek nga def nii sa loxo ci suuf si nga daal di raay sa xar kanam ak sa loxo mu jeex mais lu mu def noonu lan la toogul ne duma julli dafa def ijtihaad mais yonent bi aleyhi salaatu salaam bu leen gisee ñu juum nag da leen di corriger voilà da di corriger